yow ndox moo xamante ni ndox mu yonent ma saaf saam laal bu mu laal ak ndox moo xam ne comme ndox yi nga xam gi gisoon ci tukkeem yooyu la ñu gisoon ba ñàkkee ndox nga xam ne lu tuuti lañ am mu def nii Seydina Anas loxoom ndox mi di jaar di génn ci loxoom yi sallallahu alayhi ndox moom moo gën a laab ci ndox mu mu mën a exister laa taqul zam waaw bu fi wax zam de loolu bu ko méngaleeg zam-zam ndox mu génnee ci loxo yonent bi aleyhi salaatu salaam loo xam ne lu tuuti la woon ñu def ba ay huit cent personnes di ci jàppee ci loo xam ne lu ndaw la woon daanaka matuloon benn nit ndox moomu moo gina a barkeel ci ndox mu masa exister ci kaw suuf zam-zam war lépp loo xalaat di ko tëkkale sax loolu damay ragal dara dal la ci kuy xalaat loolu rek xalaat képp di xalaat naan peut-être zam-zam tout mooy loolu rek damay ragal dara dal la ci ëpp naa xalaat ba di ko jaaral ci làmmiñ mooy loolu mooy li gën tedd ndox mu gën a tedd moo am <laughs> xoolal bii mu raxas ci loxoom yi sallallahu alayhi raxas ci xar kanamam buusu ci Allah Allah yal nañu yàlla may may ci ndox moo xam ne moom moo ñu koy nàndal waaw euh, bon mooy bien sûr Kawsar mais nag nit da ngay àddina bii d'abord avant foofu yal nañu naan dal kaas yoo xam ne moom moo ñu ko jox ne ñu naanal waaw même xatta qatra aw qatrataani aw thalatha wallahi yakfi benn kese doy na benn toq képp bum la ne neen nii nga ŋaaŋ mu mu toq sa génne yal nañu ko yàlla defal quulu amiin wa rahima allahu man qaala amiin laa laa seydina abu muusa ak seydina bilaal ibn rabaah radiyallahu anhuma daal di jël def nim leen ko waxe sotti leen afriga ishraba naan leen ci xoolal ñu naan wa afriga ngeen sotti ala wujuhikuma ci seen xar kanam yi wa nuhurikuma ak seen doq yi seen baat yi waaw wa abshira te ngeen fa axada al fa faxalaa ñu jël ndab li ngir def bañ demee bay def fa naadat ummu salama min wara'i sit an afdila li ummikuma <laughs> gis nga lii daal la doon wax wayow <laughs> gis nga yaay ummu salama xam nga waxoon nañ la moo àndoon ak moom ci xare bi ak sayyidatu bint jahsh sayyidatu zaynab bint jahsh radiyallahu taala anhuma gisoon dafa defoon tànt pour kii def tànt pour kii di julli seen diggante diggante ñaari tànt yi biñ nee Taayif ak yooyu mais wax nañ la Hunayn mooy prolongement Taayif prolongement am la yaay Ummu Salama dégg yonent ma lay saar-saar ndax mu ngi woon ci ginnaaw euh, kiiraay bi di dégg dégg na li xew diggante yonent ma lay saar li muy wax saxaaba yi Bilaal naa Bilaal Seydina Abu Muusa waaw def lii lépp ci ndox mi ne leen naan leen ngeen raxas seen xar kanam sotti seeni doq wa abshira ngeen dégg ñu dem bay commencé yaay Ummu Salama dégg ne leen mu woo leen ca gannaaw kiiraay ba ne leen an afdilaalu ummukuma desal ña maa ngi leen di ñaan yéen ñaar ngeen desal seen yaay ndax lan ar rasuulu an nabiyyu awlaa bil mu'miniina min anfusikum min anfusihim wa azwaajuhu ummahatuhum yonent bi aleyhi moo gine yey ci jullit ñi ke seen bopp mooy yow boo bëggee dara boo yow yow yow ak man ak keneen bu bëggee yonent bi aleyhi salaatu salaam bëgg yow sa bëgg day annulé wu waaw yow sa bëgg mooy annulé wu gis nga nag nit ki nag foog tolloo foofu yëgal ne defoo fi tus dara defoo dara dara dara def yow wa ma qadarullaha qadri fa nga toll defagu ngeen dara dara dara dara mooy fekk suñu bakkan yeeg suñu bëgg-bëgg yi wommatuñ leen yeew ñuy topp li rida rida rasul sallallahu alayhi mooy ñun ñun ba léegi ala shafa euh, kii a naar lañ ne ah si ci peggu kàmbu safara lañ ne parce que moom ngërëmu yonent ma saab saab moom ku mu doyul ngërëm moom de toute façon mooy Iblis lay doy ngërëm ak sa bakkan ak say bànneex ak yooyu waaw dangay daja mooy dangay fexe li la neex dangaa foog ni nit ñi buñ demee banaan comme li sëñ bi naan wa wamaa ya baahu abaahu loolu dangaa foog ne daa xëy rek da doon toog daal da loolu nelaw ak ñàkk a góorgóorlu moo koy may ak ñàkk def dara dem ba àgg ba yow lu lu yonent ma lay saa sam bañ lool ngay bañ waaw lu ko neex moo lay neex lu mu bëgg nga bëgg ko lu mu bañ nga bañ ko mais Seydina solo la doon wax radiyallahu anhu man de ñeex moo mële ñu doon wax courgette yoo yële man moom aayuma ci woon dara waaw xatta yi nga xam ne affaire u aada sax xam nga lekk moom palaasangam fekk mu ngi nekk lu dagal mooy affaire bi moom ku kii nga lekk quoi mais nee na man de masuma koo bëgg waaye keroog bi ma ko bëggee mooy ba ma gisee yonent mi alayhi salaam ci ndab li mu koy topp di ko lekk affaire bi ma gis ne ku ko ku ko bëgg la nee jour boobu laa commencé bëgg soos moo ma ne waaw maa la ko wax <laughs> ñoo ñoo xamoon ni mu demee nag waaw képp ko jàpp na yooyu c'est ren c'est ringard c'est lui le plus ringard waaw kooku moo xamul dara te sax jaru léeg-léeg sax jaru ñoo tontu xanaa allahuma bu dee ne comme que gis nga ne loolu ak réer la nga fexe leeral ko booy gi nag bu comprendre wala comprendreul yow wëyal nga bàyyi ko waa waaw wëyal nga bàyyi ko sayyidatu ummu salama dégg li leen yonent mi aleye satu mu ne leen comme que yonent mi aleye satu alxuraan dane moo gën yey ci yéen ke seen loolu moo tax keroog manaan la gis nga ñun suñu alal yi yonent mi aleye satu mais bu ñëwoon bëgg alal kenn koo xam ne dafa yor dara mu bëgg ko ci moom day xaraam waa ji moom ko ah léegi waa ji di ko yor c'est xaraam aspect yooyu moom gaa yu bari da wax ñu foog ne kii day daanoo kenn daanoo fi lii ñuy wax alquran la noo annabiyyu awlaa bil mu'miniina min anfusihim bu yonent bi alayhi salaam moo gën a yey way gëm yàlla yi seen bopp wa azwaajuhu te ay soxnaam ummahatuhum seeni yaay lañ loolu moo tax yaay ummu salaama ne loolu ginoon leeraloon nañ côté bopp bi ñuy def suuratul ahzaab eh, tafsiru suuratul ahzaab xaw naa mu ngi ci archive yi mu ngi ci si mu ngi ci archive yi gisoon nañ côté boobu waaw te soxnaa mi ummahatuhum seeni yaay lañ ne neen afriqa ne leen oh, an afdila li ummikuma desalal leen seen yaay ci lool mu leen jox <laughs> gis nga tamit eh, ñii mooy jigéen ñi ñi nga xam ne vraiment buur yàlla ngëneel kese la leen defal parce que c'est pas simple am am am boroom kër goo xam ne yonent la wala nit nitu yàlla la wala boroom xam-xam la jigéen ñu bari mënuñoo jox lu moom seen soxna yi surtout ñenn ñi gis nga <laughs> wa daraba allahu mathalan hein ci suuratu kii eh, mulki la non du mulki du mulki tahrim voilà mooy imra'ata nuuhin wa imra'ata luutin kaanataa tahta abdayni min ibaadina saalihayni waaye fa xaanataahuma falam yughniya anhuma min allahi shay'an wa qiila udxula nnaara ma'a daaxiliin wal iyaadu billah buur yàlla sànd aw misaal soxnaa yonent yàlla nuux ak soxnaa yonent yàlla loot kaanataa taxta abdayni min ibaadina saalihiin dañoo newoon ci suufu suñu ñaari jaan yu baax baax kenn ki min ulil azm bokk ci li yàlla bindeef yi yàlla bind malaakaak leneen ak lépp ñi ci gën juróom ñi ci gën ki ci njëkk woote mooy sayyiduna nuux moom soxnaam baaxul waaw Seydina Luut mi nga xam ne Seydina Ibrahim nijaayam la woon waaw mu ànd ànd ak Seydina Luut wa qaala inni muhaajirun ila rabbi moom la àndaloon yonent boobu ba mu ñëwee malaaka yi naan ko mais ñun dañ fi jaaroon mu leen di ganale mu gis ne lekkuñ mu ne buñ tiit ñun ay malaaka lañ dañuy dem fee ngir mbugali waa dëkk bee mu ne leen inna fiha luutan mais Seydina Luuta nga fa ñu ne ko xam nañ ña fa ne de <laughs> waaw dinañ leen muccal ba mu des soxnaam li leen di dal ñeneen ñi ci des moo ko leen di dal waaw mais ñaar ñu ñëpp baaxul fa xaanataaxumaa ñu daal leen trahir lan ci lal noo mooy seen jëkkër nekk ci yoonu seen borom kër nekk ci yoon wu baax di ci woote saa bu ñu xëyee def loolu bu guddee ñoom ñu yàqu ko ndax pas-pas bu bon ak ñàkk a wommatu mu ne falam yoxni anuma mina loolu nekk moo tax nekk ci ronu ku baax te jariñoo loolu du jariñ dara falam yoxni anhuma minallahi shay'a bañ ñee àllaaxira nañ la fokk ñu ne leen udxulan naara dugg leen ma daaxiliina ak ña nga xam ne ñoo fay dugg wal iyaazu billah kon yaay ummu salama la yaay ummu salama mu daal di gëm xam na ki koy borom bi tànnal mooy rasulullah sallallahu alayhi moom xamoon na ki mu newoon ci ci kan la ko borom booleel moo tax ba mu gisee loolu mu ne leen ah, desal leen seen yaay waaw desal leen seen yaay ñu daal di koy desal fa afdala laha minhu ta'ifa ñu daal di ko ciy desal moom seydina Bilaal ak seydina Abu Muusa al-Ash'ari gis nga nga ne mais euh, arabi bi moom lan la doon wax ñu defal ko ko li li ko yonent ma la saa saam diggoon mooy mbir mi ah butin de guerre bi la butin de guerre bi bi nga xam ne moom xam na ne l'islam moom <laughs> bu kii kiiwee dañ koy dañ koy séddale ci ñi nga xam ne ñoo fi ñoo fi ñoo xare ji woon moo tax mu moo tax muy laaj waaw aywa digal loolu mais gis nga de te xam nga lu mel nii xam nga lu mel nii dal na kële yenent ma ne sarsam biir Medina daloon na ko fa waaw te kii Ah. Ah, imaam anas moo ko doon nettali radiyallahu taala anhu mu ne eh, moom seydina anas ibn malik mais lu niroog lii la mais xewul woon Xunayn pour wan la xoola rek yonent mi alayhi salaatu wa salaam fa bima rahmatin min allah ni nga xam ne noonu la doon malgré jufaatul arab arab yi ñi nga xam ne vraiment xamuñ savoir vivre ci kaw kaw yi Seyna Anas radiyallahu anhu eh, Yahya ibn Bukayr bii nag laa doon keroog dama juumoon ne Yahya ibn Bukayr fekk maa Yunus ibn Bukayr parce que Yahya ibn Bukayr ci ulama al hadith yi lañ bokk sëriñu imaam al yi la <laughs> voilà par exemple euh, kii bii nii euh, xadiis bii nii bii ne Seydina Anas bi moom moom moo ko solo mu ci moom la ko imaam al Buxaari yi jële moom mu jële ko ci imaamuna Maalik ibn Anas imaamu daaril hijra an an Isxaaq ibn Abdillah kii tuddoon nañ ko fi keroog voilà bi tudd yaay Ummu Sulaym Abu Talha ak ñooñu seen doom ja nga xam ne ak boroom Euh, ñaanug yonent mi alayhi salaatu wa salaam baarakallaahu lakuma fi laylatikuma yàlla na buur yàlla barkeel leen seen guddi googule waaw sëriñu imaam Maalik la woon an anas moom moo ko jële seyna anas mu ne kuntu amshi pour wan la lu mel nii ko araab yi wax am na sax bu xam ne bu garaaw la tamit mu ne kuntu amshi ma rasuulillah sallallahu alayhi wa alayhi burdun najraniyun ghaliz ghalizul haashiya ah, fa adrakahu a'rabi fa adrakahu a'rabi fa jazabahu jazbatan shadiidatan hatta nadartu ila safhati aatiqi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qad atharat biha xaashiyatu ridaai min shiddati jazbatihi allah <laughs> seyna anas <laughs> non gaa yi gaa nag yaa subhaanallah <laughs> ñoom dañoo àggoona mu ne dama àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa nee na bi may dox ak moom ci mbedd mi di dox ak moom alayhi salaatu wassalaam fekk mu ngi sol benn burda boo xam ne najraan lañ koy defare bu diis waaw waaw dangay gis wet yi dafa dafa dafa dafa diis mooy yoo xam ne lu du bu woyof léegi mu ne fa adrakahu arabiyun benn kaw kaw daal di koy dab am na ci benn riwaaya bu imaam ibn abi shayba eh, boo xam ne dana jàkka ji lañ génne woon am bu ne doon na jege néegam néegu benn ci néegu soxnaam yi alayhi salaam rek mu dab ko kaw kaw bi dab ko fa jazabahu jazbatan shadida dal di koy xëcc poñe xëcc ko xëcc xëcc xëcc bu diis mais bu bu foor la ko xëcc te tar mais xëcc ko no mooy yére bi mooy poñe quoi liñ naan poñe la dajale bu yeneen saa salaam rek xëcc ko gis nga gis nga liñ doon wax ci jikkooy kaw kaw mooy mais xam nga au moins nu man di demee bokk nga ñëw o nga ñëw nuyoo mais dara Seydina Anas ne damay dox de dañuy dox kuntu amshi ma rasulillah dama ne woon doon dox ànd ak yonent bi alayhi salaam mu ngi soloon burda boo xam ne najaraan lañ ko defaree bu diis wet yi surtout wet yi fa adrakahu araab yi benn kaw kaw dab ko fa jazabahu jazbatan shadida da ko dab rek ni ko sëq rek xëcc poñe ko hatta nadartu ila safhati aatiqi rasulillah sallallahu alayhi wa maa ngi gis gis nga putu yonent bi alayhi salaam deru put bi ni ko ni ni nga xam ne qad atharat bi haashiyatu rida min shiddati jazbatihi mais gis nga yéreem bi mu ko xoje xëcc ko mu ngi def ay traas ci baat bi waaw mu ngi ni mu naje der bi subhaanallah nee na ndax met taru xëcc gi mu ko xëcc ak ni mu ko poñee summa xaala mu ne ko mais gis ne sans nuyoo sans dara murlii min malillahi alladhi 'indak digal mooy digaleel jox ma ci alal yi nga xam ne alalu yàlla ji nekk fi yow laa bëgg nga jox ma ci murlii digalal ñeel ma min maalillaahi alladhi indak ci alalu yàlla yi nga yor di nekk fi yow mais nan la ko parce que poñe bi du du du du du poñe kanama du poñe parce que euh, mooy ginnaaw la mooy ginnaaw xam nga dañ damay dox maa yonente ma sa sam mu daal di koy mu fa adrakahu arab mu dab leen mooy ci ginnaaw la ñëw ñëw ba dab leen bi mu ñëwul sax ba ci kanam tiim ko de ci ginnaaw mooy jàpp comme ci ci doq gi rek xëcc ci yére bi xëcc ko ci moom jar bu xam nga mooy loo bis xëcc waaw xëcc ko xëcc mais koy dox noonu di kii rek di jàpp fekk ko ginnaaw xëcc ba pare naan ko muur lii ba mbir mi def trace ci ci ci ci baatu yonent bi alayhi salaam mu naan ko muur lii min maalillaahi alladhi indak jox ma ci alalu yàlla ji subhaanahu wa bi nekk fi yow wala seydna anas lim wax radiyallahu anhu faltafata ilayhi fa daxik thumma amara mooy ginnaaw la bi mu ko defee noonu bi ko kaw kaw bi defee noonu dafa jekk rek ñu xoj baat bi quoi mu dégg waa ji di ko kii naan ko jox ma murli min maalillahi alladhi indak yeneen tuwaayu saasam daal di faltafata mu turne ndax moom doon loon geestu yeneen tuwaayu saasam bu doon kii day gestu mooy comme di dox di di di turne baat bi ci ginnaaw gauche ak droite bu doon kii day tourné léppam comme ni mu nekk ci kanam jublu noonu di dox bu waree xool ci gannaaw day tourné léegi mu tourné faltafata mu tourné complètement waaw ilayhi ci kaw kaw bi fa daxika mu daal di koy reetaan reetaan la ko fa amara lahu bi ata digl ne nañ leen ne jox leen ko jox leen ko <laughs> xam nga ne lii moom lii moom <laughs> mooy nii la de léegi nag kon gis nga lii lépp dañ na ko avant muy séddale affaire yi muy séddale affaire yi léegi nag bi nga xam ne ci la commencé nag di joxe mbir yi hein di séddale imaam ibn Isxaaq raxmatullah alayhi nee na wa a'ta rasulullah sallallahu alayhi wa sallama al muallafatu qulubuhum al muallafata qulubuhum wa kaanu ashrafan min ashrafi nnaas yata'allafuhum wa yata'allafu bihim qawmahum mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi jox commencé nag séddale bi di séddale màngu bu Hawazin muy alal ji nee na mu daldi jox al mu'allafata qulubuhum ñi nga xam ne waxoon nañ la ca aaya bay wax zakat innama sadaqaatu lil fuqaraa wal masaakiin wal aamiliina alayhaa wal mu'allafati quluubuhum wa fi riqaabi ba ni aaya ba jeexe ñooñu mooy ñi nga xam ne dañ leen di jox alal hein ngir retenir leen ci diine ji ndax am na ñoo xam ne diine ñàkk xamuñu ko waaw diine ñu ñàkk moom boo leen ci naree dugal ñu ba non dañuy bañ dañuy bañ ñoom nag dañu nekkoon ay nit ñoo ñoo xam ne dañ leen doon jox alal yonentu Yàlla saa saam dañ leen doon jox ngir ñu rester ci diine ji gin leen xem loolu islaam xemmem loolu islaam hmm? ndax boo leen defal lool ñu nekk fi dinañ gis dëgg-dëgg luy lislaam ba léegi dinañ ci nekk nekk goo xam ne alal dañ leen doon jox du looloo leen fiy téyeti mais loolu teg teg technique la woon pour pour retenir leen ngir ñu bañ a génnaat ndax yonent mi alayhi salaatu xam ne ci ñoom ne ñii nit lañ ñoo xam ne dañoo bëgg alal gis nga Seydina Abbaas la mu waxoon yonent mi alayhi keroog bi nga xam ne ci lay ñëw ngir ubbi Makka mu ne yonent ma saab saab gis nga Abu sufian Sufyan inna Aba Sufyan rajulun yuhibbu hadha al-fakhr faj'al lahu shay bi Abu Sufyan ñi xam ne é c'est trop tard mën a résister ñu naan ko gëmal ba sonn mu nekk fa naan inna fi qalbi man daal sama xol bi daal am na lu ci des daal ngir gëm ne daal kii nii daal Rasulullah la Sayyidina Abbas topp ko ba sonn après bi nga xam ne kii la ci la mujj tuub ndax nee na ko boo fi tuubul damay bàyyi ñu dóor sa doxaana Omar a ngi nii Seydina Omar a ngi ni topp bopp ba léegi radiyallahu ngir mu faat la nga ne fi di tergiverser ban nag Abbaas bu ma fi nekk di sonn ba léegi tuubal yaa Aba Hanzala mu daal di tuub Seydina Abbaas xam ne Abu Sufyaan ku bëgg ay puukare yii la ndax mu ngi nii di door a génn ci jaahiliya kilifteef ak yooyu mu ne ko moom nag dafa bëgg genre puukar yi defal ko dara yonent ma lay saar-saar ne ko yëgal waa yëgalal waa Makka man daxala daara aba abi Sufyaan fa huwa amin ku dugg sa kër rek xam nga loolu rëy la ci biir Makka bu ko fa waxee nekk naa sécurité yonent ma lay saar-saar ma xamoon na ci ñii di door a tuub nii këne bari na ci ñoom noonu lañ mel mooy walammaa yudu yudu yadxulul imaanu fi quluubihim dëgg dëgg gëm yàlla dugagul moo tax keroog gis nga bi xare bi dee nii jullit ñi daw laa Abu Sufyaan doon wax <laughs> naan ñii de seen seen seen fuite bi dara du leen tee lu dul ndox ma daw ba géej dajee géej kese tax ñu dëpp <laughs> ñu taxaw xam na nag seen daw yi metti na <laughs> yeneen ma xam ñii moom il faut nga jox leen alal yu bari di leen defal waaw ndax xam nga ay cadeau ki teraanga yu mel noonu day defar diggante waaw ay hadiya yu ngeen di joxante bokk na ci li nga xam ne day day gën day gën dëgëral ay lien yow nag bul xool sa bopp ne yow dépassé nga foofu quoi boo fa dépassé it teewul a wàccat yonent ma lay sa salaam kan ngay wax ci dépassé yooyu mais teewul ñu mel nii dafa mooy siyaasa xam nan ngay doxlante nit ñi yeneen time lay saar saam xolam newul woon ci xolam ci boroomam la ne ci boroomam la aju ci la masa aju ci jamono ju ne waxtu wu ne waaye waaye teewul muy doxlante nit ñi xam na ne ñii moom li leen di faj li leen di faj mooy il faut nga leen di jox waaw mu daal di leen jox ñoom ñooy mu àllafatu xulubum dañoo tuub màkk keroog mais ñenn ñuy bari seenu tuub dangay gis ne eh, tuub gi xaw na du du loo xam ne danga naan kii targhiban te kii nu mu tudd tatawwu'an ndax topp dalay la neex xam nga li Seydina Xaalid ibn Walid def ak ñoom ñoom dañoo jógee màkk avant dara ñëw tuub si. dañoo jóge màkk ñëw tuub si ñooñu seen kii leer na mais ñi nga xam dañoo ñëw ba forcer dañoo ñëw ba forcer leen nangu dëkk bi ñu door a te ñenn ñi tuubu ñàkk pexe la yonent ma saa saa ni xam ne ñii ngir ndax bu ñuy gis leneen feneen di daw mu jox leen ñoom ñooy al mu'allafatu qulubuhum waaw loolu la seenu ngëm dafa dese woonu dëgër ñu leen di jox ngir seen xol gi na dal ci lislaam voilà léegi nag mu ne imaam ibn Isxaaq rahmatullah mu ne keroog yonent mi alayhi salaam daf leen jox wa kaanu ashrafan min ashrafi nnaas ñoom nag nekku ñoon n'importe qui ay kilifa la ñoon ci kilifaay nit ñi keroog waa tulaqaa u yeeg ñooñu ak ci kaw-kaw yi comme waa banu tamim waa banu kii fazaaraat ñoom waa banu sulaym mu ne wa kaanu ashrafan min ashrafi nnaas yata'allafuhum da leen a jox ngir miinloo seen xol ngir fexe seen xol fexe ñoom seen xol daal di des ci lislaam gën a bëgg lislaam wa yata'allafu bihim qawmahum seeni ñoñ tamit bu ñu gisee seen sang yi li ñu leen defal xam nga nit moom mooy nit moom noonu la mel boo ko teralee kilifaam day kontaan waaw boo ko bëggee merloo nag ah mooy ñàkkeel teggin wala boog nga bañ a teral kilifaam ndax kullu xisbin bima ladayhim farihun alquran nee na mbooloo mu ne la ne fa ñoom moom la ñuy waaw looloo leen di bége moo leen di bégloo gaa yi jaral na leen rayante ji def lu ne parce seen kilifa la ñàkk teggin waaw ge <laughs> première guerre euh, lan moo ko indi <laughs> pour wan rek gis nga nit ñi ñooy dee ci Mali forokowa <laughs> ay millions de morts parce que am na koo xam ne ñee dañoo jàpp ne kilifa lañ mbéj nañ ko mbéj mu révolté gaaya loolu mooy mbir bi loolu la kullu hizbin bima ladayhim yonent bi alayhi salaatu salaam defal leen lii wa yata'allafu bihim man xalfa min bihim qawmahum pour seen ñoñ ñi tamit xemmeem l'islam miin l'islam l'islam neex leen à travers seen kilifa yooyu buñ gisee li leen defal. mu ne fa anta Aba Sufyaan ibn Harb mi'ata ba'ir waaw yonent bi alayhi salaatu salaam commencé di séddale mu daal di jox. Abu Sufyan ban Abu Sufyan ibn al-Harith kooku amul kooku kooku déedéet ñoom du ñoom la ñuy njëkke déedéet parce que moom dafa tuub gis nañ Abu Sufyan bu gis nañ leen la tuube Abu Sufyan moom dafa jóge Makka avant ubbi Makka gi bi yonent Yàlla saa saa nekkee ci yoon bi Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdil Muttalibi laay wax voilà Abu Sufyaan boobu lay wax moom dafa génnoon tawaan ci lu ko neex dem di tuubi moo ko Abdallah ibn Umayya ibn Umay ibn Abi euh, mooy euh, frère sayyidatu Ummu Salama bi ibn Abi Umayya dajeeg yonent mi alayhi salaam ci yoon bi du kooku ñii kii mooy Abu Sufyaan bi ñu la doon wax sànq ibn Harb ah sayyidu Quraysh te gisoon nañ tarjam su yonent mi alayhi daal di koy jox lan jox ko mi'ata ba'ir saa gëléem la ko jox Allah waxoon nañ la keroog affaire yi ni ñu baree woon waaw que vingt-quatre mille gëléem vingt-quatre mille gëléem quarante ci ay gàtt xaret eh, yi ci Abu Sufyan fa a'ta Aba Sufyan ibn Harb mi'ata ba'ir mu jox Abu Sufyan cent gëléem wa a'tabnahu Muawiyata mi'ata ba'ir jox doom ji Muawiya alxalifa moom gi masu gi gisewuñ tarjamam bi Seydina Muawiya non <laughs> parce que moom it ci maslamatul fatxi gii la bokk kon moom dañuy bàyyi bii di ñëw parce que euh, damay bañ a couper damay bañ a couper wax ji waaw Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan ibn Harb ibn abdi ibn umayya ibn abdi shams ibn abdi manaaf ibn qusay ibn kilaab mu daal di jox wa atabnahu muawiyata miyata ba'ir mu daal jox doom ji doomu abu sufyaan di seydina muawiya ibn abi sufyaan kan moo doon waajuram mu jigéen hind bint utba hind men mu daal koy jox saa gëléem mu ne wa ata Hakim ibn Hizam mi'ata ba'ir mu daal di jox Seydina Hakim ibn Hizam moom gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna mi'ata ba'ir cent gëléem waaw ah oh. waa Makka ngay waaj neex de <laughs> waa Makka ngay waaj kii de. mu ne wa ata alxaaris ibn alxaaris ibn kalada axu bani abdiddaar mi'ata alxaaris ibn alxaaris ibn kalada yonent bi alayhi salaam daal di koy jox cent géléem cent géléem waaw mu ne wa ata alxaaris ibn hisham miata ba'ir mu daal di jox alxaaris ibn hisham frère abu jahlin ibn abu jahl abu jahl ah, mi nga xamante ne ibn hisham mu jox frère moom mi gisoon tarjamaam walillahi alhamdu wal minna mu daldi koy jox alxaaris ibn hisham almaxzumi mu jox ko miyatu ba'ir cent gëléem wa ata suhayl ibn amr miyata ba'ir mu daldi jox seydina suhayl ibn amr moom gisoon nañ tarjamaam le négociateur en chef de sulhul hudaybiya bu waa Makka ñi nga xam ne moo ñëwoon doon wax ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam négocier woon accord ba xawma sax négocier lañ koy tudde mais imposer ci seen accord mu ne mu daal di jox kon Suhayl ibn Amr mi'ata ba'ir cent ñaataa ngoog Abu Sufyaan cent doom ji Seydina Muawiya cent muy deux cent Seydina kan euh, Hakim ibn Hizam trois cent al-Harith ibn al-Harith ibn Kalada quatre cent ngoog alxaaris ibn Hisham mooy lan mooy cinq bi mooy cinq cent cinq cent dem na mu joxe Suhayl ibn Amr mooy si dem na ku nekk cent mu ne waa ata Huwayt ibn Abd al-Uzza ibn Abi Qays mi'ata ba'ir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox Huwayt ibn Abd al-Uzza Huwaytib ibn Abdil Uzza mi'ata ba'ir ha maa la ko wax <clears throat> mu ne wa ata al-Ala ibn Jaariya Saqafi xaliifu bani Zuhra mi'ata ba'ir yeneen ma lay saa saam du al-Ala ibn Jaariya ha nekkoon aliyewu aliyewu ñan nekkoon aliyewu waa bani zuhra mi'ata ba'ir muy 800 wa ngoog wa a'ta Uyayna ibn Hisn ibn Hudhayfa ibn Badr mi'ata ba'ir mu daal di jox Uyayna sayyidu kan banu Fazara mi waxoon ne dara laa dul joxe kero waaye Hawazin fan man de duma leen jox sama duma leen sedd samay jaam man ak waa samay ñoñ di waa banu Fazara dara lañ dul joxe waaye <coughs> mu daal di koy jox mi'ata <laughs> mu ne wa ata kook sax kenn ci kaw kaw yaa ngoog muy Uyayna waa Banu Fazara mu ne di jox al-Aqra' ibn Habis moom ne woon sayyidu waa Banu Tamim waaw al-Aqra' ibn Habis moom waxoon na keroog ba yonent bi alayhi salaatu salaam naan waa Hawazin pour ñu jox leen seen kii mu ne woon joxewuma dara joxewuñ dara ñun maak waa Banu Tamim <laughs> kon di mille mille la ngoog eh, mille gëléem <laughs> mais vingt-quatre dara demagul <laughs> arba vingt-quatre mille arbaina wa ishrina alfa ci gëléem mille dem na mu ne wa ata Malik ibn Awf an Masri Malik ibn Awf nee na niñ gisoon tarjamaam ci jotaay bii weesu sayyidu Hawazin xoolal moom moom ndax yore saa saa waxoon na ko waxoon na gaa yi bu ngeen dem leen ci Malik nana Malik ñu ne ko mu nga mu nga xis na Taayif de waaw mu nga ca Taayif tatawu ca tata ba fala ne mu ne leen dem leen ngeen wax ko nee leen ko bu ñëwee. yëgal leen ko ne bu ma ñëwalee tuub nekk jullit dinaa ko delloo njabootam alalam te dinaa ko jox wa ataytuhu mi'atan min te dinaa ko jox li nga xam ne mooy saa ci lii bokk na ci li tax ba mu ko ko joxee ak yii mu defoon mooy wayam wañ gisoon hmm? naan a gis ma in ra'aytu wa ma sami wala sami'tu bi mithlihi fi nnaasi kullihim bi mithli muhammadi awfa wa a'ta lil jazili idha tuzi wa mata tasha yukhbirka amma fi ghadi waaw aw faa gina matal kóllëre moo daq gina matal kóllëre waaw kon mu jox ko maalikam naaw fa ne nasri mata ba'ir yonent ma lay saa ma ngi séddale de déglu leen sayyidina abul qasim sallallahu alayhi wa mu ngi séddale huwa la joxe waa huwa mooy moo de mooy alxaasim mooy séddale de wa ata maalikam na awf mu jox maalikum na awf mi jiite woon armée Hawazin te dawoon Taif ñu am ñu ñu ñu ñu ñu ñu assiégé leen ñu résister moom male bam tuub mu daal koy jox ci mbir mi ata ba'ir sans gëléem mu ne wa ata Safwan ibn Umayya mi ata <laughs> mu daal jox Seydina Safwan ibn Umayya mi ko aaloon lan mbubb ko yaa ngi fàtte loolu yonent bi alei satu dafa abbu isti'aara min Safwaana lamma araada al ila Hunayn isti'aara min Safwaana adru'an la mu ne ko woon dafa ko luye woon ne ko daf bëggoon mu aal li nga xam ne mu aal bokk li nga xam ne mooy bu ko am mu ne ko aghasban yaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko mais Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii da nga koo bëgg da nga koo foqar ci ci man mu ne ko déedéet bal hiya aariyatun madmuna lii lu ma la àbb la loo xam ne dama ko gaaraan ci dama la koy delloo waaw Safwan moom xam nga ba léegi nii moom Safwan tuubaguloon même fii nii moo tax moom ci boppam amaana dañ ko gis bii di ñëw nee na yonent mi alayhi salaam te waxoon nañ ko ba muy ba muy ci tarjamaam nee na yonent mi alayhi salaam damay jox di ma jox di ma jox di ma jox ba mujj mooy moom laa gënoon a bañ nee dama mujj mujj moom laa gën a bëgg <laughs> waaw mooy yonent mi alayhi salaam di delloo bu bu ko mi mu ne léegi ngir ya ci yàqu mu man koo réparer mu ne ko léegi moom lislaam laa gën a jege kër kufru gi ma ne woon daal di tuub moom Safwaan moom mu ne waato Safwaan ibn Umayya mi'ata ba'ir Safwaan Seydina Safwaan mu jox ko miata ba'ir cent gëléem imaam Ibn Isxaaq ne fa haa'ulaa'i asxaabul miin ñii ñooy ñi nga xam ne ñii la jox cent ñii ñooy ñi am cent ñii nii ñaata lañ douze personnes douze mooy mille deux cents gëléem nekk ci ñoom cent gëléem mu ne ñii ñooy ñi am cent léegi nag wa ata dunal mi'ati rijala am nag ñeneen ñoo xam ne moom mu jox leen loo xam ne matuñu hein matuñu ah <laughs> matuñu nag cent matuñu cent xam nga xadiis naa Safwaan mu ngi sax imaamul Buxaari in Muslim lay wax ni imaamu muslim voilà bim naan maa zaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yu'tini yu'tini min ghanaa'imi hunaynin wa huwa abghadul xalqi ilayya hatta maa xalaqa allahu shay'an ahabba ilayya min sallallahu alayhi wa sallam mu ne yeneen tibe alayhi salaam de dañu dañul di ma jox min ghanaa'im Hunayn ci màng mi ñu màng Hunayn moom xeexul superviseur rek la woon bañ na ba du jullit yéeféer la woon yéeféer la woon nii yonent ma saa saam di ko jox gis nga mu ab ngir xam ne ni ñii moom boo leen def lii léegi moo tax mu ne mu ma ciy jox wa huwa abghadul xalq ilayya laata mu ma ciy jox moom laa ginoon bañ ci nit ñi parce que quand même <laughs> moo tax Seydina Xaalid ibn Walid ba muy dem di leen dem ci moom naan ko ngir ñu dem euh, ci yonent bi sallallahu alayhi ba muy tuubi ànd ak ñoom gaa yi bañ mu ne Safwaan moom comprendre naa ko parce que quand même dañu ko faatal euh, Umayya baayam faatal ko frère am faatal ko frère am ko comprendre naa ko ah, Abu euh, Ikrima ibn Abu Jahl nit comprendre naa ko moom it liñ ko faatal mooy moo tax mu ne moom laa ginoon a bañ xam nga ki ki faat sa baay ak sa sa frère yooyu moom <laughs> bon nee na mu may deñul yonent alayhi salaatu wasalaam di ma jox fekk moom laa ginoon a bañ ci màngum Hunayn di jox bari bu hatta ma xalaqalaa ba buur yàlla bindatul dara ahabba ilayya min koo xam ne moo ma gënal ko moom dafa mujj di ma jox di ma jox ba ma gën a ba ma gën koo sopp ci lu yàlla bindati waaw ba ci boppam waaw Ah, waaw ñii nag la daldi jox cent imaam ibn nag mu ne wa ata duunal mi'ata rijaalan min Quraysh léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam daal di jox hein lu gën suufe lu gën suufe cent ay góor ñoo xam ne nag ci waa Quraysh lañ bokk waaw mooy ñii nii la jox cent du ñépp la jox cent am na ñoo xam ne nag joxu leen cent mooy ñi ci des nag ñi ñi muy ñi muy tudd ak ñeneen ñu dul tudd ndax moom gin na tudd lu gudd lool mais ñun du ñu fi nekk lim tudd yépp duñu ko tudd dañuy xool ak fii après ñu jàll mu ne wa ata duunal mi'ati rijaal duunal mi'ati rijaalan min Quraysh mu daldi jox loo xam ne matul saa nag hein loo xamante ne nii matul saa ay góor yoo xam ne ci Quraysh lañ bokk minhum maxramatam na Nawfal bokk na ci ñoom bokk na ci ñoom maxramatam Nawfal az ñoo ko kii mooy ñii nii mataluñ saa mooy lu gën suufee saa la leen jox waaw lu gën suufe cent la leen jox lu gën a suufe cent muy kon Maxramatu ibn Nawfal az-Zuhri wa Umayr ibn Wahb al-Jumahi Umayr ibn moom xamoon nañ ko al-Jumahi mu daal koy jox moom it mais mu ne wa Hisham ibn Amr axu Bani Amir ibn Lu'ay moom it mu daal di koy jox Hisham ibn Amr nekkoon mbokk waa Banu Amir ibn Lu'ay mu ne laa ahfadu ma ataahum jàpp ma nag mooy yi ma sama sëriñu nettali jàpp ma ñaata la leen jox mooy pour ne lii sa nangam la leen jox loolu moom loolu moom man jàppatuma ko jàppuma ko voilà hein léegi mu ne waqad araftu annaha dunal li ma leer daal mooy li mu jox ñii moom matul cent matul cent comme ñële mu ne wa ata Sa'id ibn Yarbu' ibn Ankasa ibn Amir ibn Makhzum xamsiina min al ibil kanta Sa'id ibn Yarbu' ah ibn Ankasa ibn Amir ibn Makhzum moom cinquante gëléem la ko jox ah mu ne wa ata as-sahmi xamsiina min ibil mu jox as-sahmi moom mu daal di koy jox ñan mu daal di koy jox ñaata cinquante ci gëléem imaam ibn Hisham nee na as mii boo xamee xam ne tudd mooy boo bëggee xam ne mooy Adi ibn Qays la tuddoon Adi ibn Qays moom la tuddoon <laughs> eh, imaam ibn Hisham mu ne wa ato Abbaas ibn Mirdaas aba'ira fa saxataha fa aataba fiha Rasulullah <laughs> imaam ibn Hisham mu ne kàtta al Abbaas ibn Mirdaas moom da ko jox ay gëléem ah, yoo xam ne mooy matul gis nañ ne moom daa bokk ci ñi nga xam ne mataloon ci ah <laughs> affaire bi nag metti ko quoi mu mer ci affaire boobu léegi nag mu ci bon ataba moom wane mécontentement bam ci yonent ma lay sarsam que ne pourquoi mu koy jox jox loo xamante ni nii matul nii ñi mu jox lu bari quoi <laughs> fa qaala Abbaas ibn Mirdaas yu'aatibu yu'aatibu rasuulallah <laughs> sallallahu alayhi Euh, <laughs> mu ne euh, léegi euh, <laughs> mais gisoon nañ lii bi def tarjamaam moom al-Abbaas ibn Mirdaas <laughs> radiyallahu anhu biñ ko joxee gëléem yi nag mu xeeb ko quoi léegi nag muy wane mécontentement pour protester auprès de yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi ci la defe woon euh, euh, wayam yoo yële hmm? bim naan ca biir fa asbaxa ah <laughs> fa asbaxa nahbi wa nahbul ubaydi bayna uyaynata wal aqra'i wa qad kuntu fil harbi dha tudru'in falam uta shay'an walam umna'i illa afa'ila a'taytuha adida qawaa'imuha al arba'i wa ma kaana xisnun wala xaabisun yafuuqaani shaykhi fi lmadja'i wa ma kuntu duuna imri'in minhuma wa man tada'i al yawma la yurfa'i laa ilaaha illallaah imaam Eh, mu ne mu ne ka sa sa eh, moom nag mu mer quoi après muy wane mécontentement ci yeneen tibere saa saa bon nii mu doxale quoi pourquoi mu koy jox loo xam ne matul sang moo la am na riwaay boo xam ne lii defoon nañ taxriij ba ñu ko doon gis Seydina Sufyaan ibn na ci moom la jaar an Amr ibn Sa'id ibn Masruq an abiihi an Abaaya ibn Rifaa an Raafi' ibn Xadiij an jaddihi Raafi' ibn Xadiij radiyallahu ta'ala anhu mu ngi ci musnadu imaamu Ahmad ah mu daal di nettali xadiis bi eh, mu daal di nettali xadiis bi non newul ci musnadu imaamu Ahmad nekkul ci musnadu imaamu Ahmad imaam Muusaa ibn Uqba bi mu ko solo kii imaam al-Bayhaqi walla Dalaa'ilun Nubuwwa na ko noon imaam Ibn Isaaq solo na ko ah voilà léegi euh, kii euh, mu ne mais pas riwaaye Sufyaan bi ah Ibn Uyayna non riwaaye Sufyaan Ibn Uyayna loolu du imaam Ibn Isaaq xam nga imaam Sufyaan moom imaam Ibn Isaaq moo leen féete woon mag tuuti même bu dee ne presque même génération bi la. Eh, yaa bi ni sànq gisoon nañ début bi ba ca début siira ba këne moom quatre vingt la juddu côté yooyu quatre xam nga ñoom imaam Maalik quatre-vingt-quatorze la bi moom c'est bien après moom année cent yi la juddu waaw Ibnu Uyayna voilà euh, mooy paa ci moom la imaam ni sax jële de non léegi euh, mu ne euh, léegi kon mu mer mu ne atajaalu nahbi wa nahbal ubaydi bayna uyaynata wal aqra'i mu ne yeneen time ale saab mais mais dangay def mu de sadd aw ah, di ci protester naan ndax dangay def li ma war a am ci màng mi ak sama màngu fas wi fas wi tamit li mu war a am part bi ci butin bi dangay jël <coughs> loolu def ko mu nekk entre li Uyayna ak Aqra am mooy gis nga <laughs> kilifa yi ñoom seen biir ñoom kaw kaw yi lañuy xool mooy xam nga Uyayna moo ne woon moom moo ne woon du joxe dara jaam yi du libéré dara alxaabis a njëkkoon a wax Aqra ibn Haabis boobu moo njëkkoon a wax moom mu féelu ko Uyayna mu jiite ne ko ñun nag ànduñu ak moom mu mer ne wahantumuni wahantumuni da ngeen maa doyal moom nag mu ngi doon xool yonent ma lay saa saa mu gis mu jox al aqran cent man mii nga xam ne saway kilifa gu toll ni kilifaay waa banu waa banu Sulaym man al Abbas mu may jox quelque gëléem quoi <laughs> atajalu nahbi wa nahbu Ubayd bi ndax da def sama sama li ma am ci màng mi ak li sama fas wi am mooy al Ubayd bay na Uyayna wal Aqra koy def mu nekk entre le Uyayna am ak al Aqra mooy mooy ñoom ñu ginnaa suuf man ma ginnee na suufale mu ne ko nag fama kaana xislun wala xaabisun yafuqaani midrasa fil majma'i waaw non gis nga nag xisn mi jur kii Uyayna ak xaabis masuñoo féete kaw sama baay man al Abbaas di sama baay di midras ma su ñoo fenn ñoom ñu féetu ko kaw kon nag man sama man di doomi midras loolu masula xew ci seeni baay man nag duma fi nekk donnu saa baay di xoole euh, euh, doomi xaabis ak ak doomi euh, Aqra non kii xaabis ak ak xisn di féete kaw seen doom bi man al Abbaas te loolu la xew ci suñuy baay boo muy wax yu mel nii doo ko dégg si noonu duma nangu loolu wamaa kuntu duuna mri'in minhumaa wa man taxfidil yawma laa yurfa'i wa man tuxfidil yawma mu ne ko nag mu naan yonent fa lay saab saab te man nag nekkuma ñoo xam ne maa leen gën suufe gaa yi gënuma leen a suufe wamaa kuntu duuna duuna mri'in minhumaa man nekkuma koo xam ne maa gën tuuti ginumaa tuute ay dayo ginumaa tuute nekk kilif téef ginumaa doy euh, féete suuf ci ak kilif téef que al Aqra ibn Habis ak Uyayna ba ñoom ñuy am loo xam ne man duma am lu toll noonu te man xam naa ne wa man tax taxfid al yawma la yi tey wala wa man yuxfid al ma képp koo xam ne wàcce nañ ko suuf tey mooy ci jox moom moom noonu la gise pour moom jox yi ci jox yi ci jox yi ñuy joxe ci la yonent mi alayhi salaatu salaam ci joxe yooyu ci lay ci la ñuy xame ne moom kii moom la yëkkati ku mu joxul mooy wala ku mu jox lu ëpp lu bari mooy kooku lu gën a yëkkati ci kaw keneen te loolu demewul noonu te dinañ ko gis yonent mi alayhi salaatu salaam ci boppam di expliquer affaire boobu. mu ne ko nag man nag wama kuntu duuna mri'in minhuma man ginumaa suufe ñaar ñooñu al aqra ak kii yooyu naa kon lu ñu am war naa am lu minimum lu toll ma mais pas ko moom jàpp na ne joxe gi ku mu jox lu gën tuuti da laa wàcc alors que du lool al yawma laa yurfa'u kooku kenn dootu ko yëkkati ba faw mu ne yonent ma saa saa mel da koy rappeler moom ak njàmbaaram ci xare bi Hunayn waqad kuntu fil harbi zaat tudrakin falam uta shay'an walam ci xare bi xare bi damaa nekkoon koo xam ne daa tudrakin koo xamante ne nii boroom doole laa woon def ci njàmbaar gi ma am yépp nekk boroom koo xam ne borom protection ak xare bu tar bi ma bi ma livré tey njàmbaar gi ma livré falam onta shay an malgré tout loolu lépp joxuñ ma dara walam um naay tañ xañuñ ma dara tamit mooy daal ponum piir la rek <laughs> bu doon ci wolof yi man nañ ko wax loolu <laughs> liñ ma jox daal ponum piir <laughs> waaw dàq na pon pon dàq na ko póolum piir la waaw mooy euh, <laughs> ah, léegi nag imaam ibn Isaaq ne imaam ibn Isaaq pas imaam ibn Isaaq imaam ibn Isaaq mooy nettali lii imaam ibn Isaaq ne bi mu defee lool yeneen time alay saab saab ne leen idhabu dem leen ngeen dog li nga xam ne faqta'u anni lisaana dem leen ngeen daggal ma laan meñam wi ci mooy ngeen léegi xam nga loolu ci ci brutalement yi ci biti nii li muy tekki mooy demal va lui eh, va lui couper xam nga bu benn buur ne woon kenn kenn ku koy sonal mu ne daggit va lui couper mooy demal nga fàtte mais yonent ma lay saa saam jubuluwu ci lool moo tax mu ne fa a'tawhu hatta radiya ñu daal di koy jox ba ni muy gërëm waaw fa kaana dhalika qat'u lisaanihi alladhi amara bihi rasulullah lii nag mooy dagg làmmiñ yonent mi alayhi salaatu salaam bi mu leen ngeen dagg làmmiñ mooy jox leen ko ba mu bàyyi wax ji muy wax waaw loolu dañ gis ne ndekete léeg-léeg nga joxe ngir mucc nit làmmiñu ay waxam wala yoo xam ne du baax ci mooy baaxul quoi nga ne nga joxe ngir loolu waaw hmm? waaw mais fekk yaa ngi koy man fekk yaa ngi koy man bu ci kenn teg loo manul nag waaw xadiis bii nii <coughs> defoon nañ taxriib bi imaam muslim waxoon nañ la soloo na ko ci kitaabu zakaa hein waaye waxoon nañ la iqta'u anni lisaanahu amu ci ci nettalib imaam muslim boobale voilà Euh, léegi kon loolu la Uyayna wax Uyayna moom kaas na moom kii ma naan Uyayna al Abbaas ibn Mirdaas nee na yonent ma ne saab saab ni ñu ma jox c'est pas comme ça non duunal mia lu gën a tuuti mia te nga jox gaa yi mia moom moom ñenn la tegoon bët comme ni ko waxee sànk mooy Uyayna ak ah kuntu duuna imri'in ah non leen a suufe te man waqad kuntu fil harbi za tudra'in en plus de ça ah, kon nag affaire bi yeneen ci alayhi salaam seetaatal mbir yi mu ne dem leen ngeen dagg la meñam mooy jox leen jox joxa jox joxa joxa joxa joxa joxa jox ma mu noppi xam nga bi mu defee lii li imaam Muusaa ibn doon wax jële ko imaam az-Zuhri mu ngi ci Dalaa'ilun Nubuwwa ah que ne yeneen tubaab saab bi mu ko jot bi mu ko déggee daf ko woolu ah mu ne ko antal antal qaa'ilu asbaha nahbi wa nahbul ubaydi bayna al yu wa uyayna na ko yow yaa wax eh na ko yow yaa wax naan fa asbaha nahbi ah wa nahbul ubaydi bayna al aqra'i wa na yow yaa ne yow finalement. mu ngi nii xare ba sonn butin de guerre bi am amul dara lu ñuy def ñu koy séddalee jël ma man ku toll ni man kilifa gu toll ni man Abbas ibn Mirdas sama paar ak sama fas wu jàmbaare wii ñu jox ñu loo xamante ni nii entre bo oyey nag Aqra la nekk mooy ñoo leen gën a lu ñu am ah wala boo boolee ñoom ñaar li ñu am ak boole ñun suñu ñaar li ñu am entre loolu la ne mooy que xaaj bi. xaaju ñoom ñaar li ñu am daal boo boolee sama fas paaru fas weeg sama paar mooy moitié wu ñoom li ñu am hein yeneen tunaale saa ne ko yow yaa wax lool ne diggante Aqra ak Uyayna Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ne yeneen saa salaam maa hakada rasuulallah wallaahi maa kunta bi shaa'ir wa maa yanbaghii lak Seydina Abu Bakar nee na tunaale saa saam ne ko mais <laughs> ne ko yeneen saa noo waxul. <laughs> waxul nii nga ko waxee de verbe du lii <laughs> mooy bayt bi bayt bi nii nga ko waxee xam nga yeneen trois cent soixante moom yi doonu ko woon sax bàyyi xel <laughs> moo moo tax ca allahumma lawla anta mahtadayna wala tasaddaqnaa wala salaynaa fa anzilan sakiinatan alaynaa wa thabbitil aqdaama in laaqaynaa innal ulaa qad baghaw alaynaa wa in araadu fitnatan abaynaa abaynaa abaynaa abaynaa boo bële gisoon nañ loolu gisoon nañ loolu <laughs> moom ay laahummaak allahummaak moom daal moom moom da wax en daal xam ngeen daal lim ci jublu léegi Seydina Abu Bakar ne <laughs> ne ko <laughs> nooy waxul lool de <laughs> parce que retraçage dana ko yaa wax ne asbaha nahbi wa nahbul ubaydi bayna al aqra'i wa uyayna mu ne ko noo waxul lool de du nii la ko waxe waaye daal buur yàlla daal walakin wallahi wat naa ci yàlla man Abu Bakar radiyallahu maa kunta bi sha'ir yow daal doo doo doo poète <laughs> wa maa la lak te tamit warul ci yow nga doon comme li borom bi wax waaw gaa yi naan sha'irun majnun naan poète la wax saa yi nañ mujj rek ne poète la kuffaaru Quraysh yi suñu borom ne déet moom du sha'ir wa maa yanbaghi la waaw te wax waru ko di doon noonu poète daa manu ne yonent mi alayhi salaam ne ko <laughs> kayfa qaal nag kon abu abu bakar kon lan la wax <laughs> léegi nag Seydina abu bakar reprendre affaire bu verbe bi correctement <laughs> ne ba non da ne fa asbaha nahbi wa nahbul ubaydi bayna uyaynata wal aqra'i mais pas baynal baynal aqra'i wa uyayna xam nga loolu moom boo nee baynal aqra'i wa uyayna mooy verbe ba day am problème tëgginu baytu bi mooy mooy am problème tëgginu bayt bi mooy am problème léegi bi mu ko waxee noonu wax yonent bi saa saa ne ko nag lan lan naka la mu wax ko ko mu ne ko mais huwa sa huma sawa maa yadurruka bi ayyihuma fadat <laughs> yonent bi saa saa ne ko Seydina Abubakar ah benn la rek moom daal bu ci bu ci bu bu la dara lor boo ci tàmbale baax na. ooyay <laughs> na wala aqra boo ci teg rek baax na. <laughs> waaw lii de doon na ko yombal sama classe yi nga xam ne moom saa seer ci manut <laughs> euh, ay way moom euh, loolu moom mayu yàlla ci la <laughs> waaw parce que man ngaa xam règle yi xam buxuur yi xam yooyu yëpp mais mais dara boo ko ci man ah, man moom c'est bizarre loolu moom man tëgg bon xanaa loolu moom manuma ko waaw <laughs> waaw <laughs> mais mu ne ko nag waaw loolu moom bu doon sama classe bi moom dina leen arranger moom ñu koy waxe rek ñu nga xam ne noonu la noonu la ñu neexe waaw <laughs> ak niñ koy yége mais mu ne ko waay benn benn rek uma sawa ma yadurruka bi ayyihima bata mu ne ko benn ñaari benn la eh, Uyayna nga jiital Uyayna ak Aqra benn dara lor ci loo ci jiital baax na <laughs> summa qaala léegi nag foofu nag la yonent mi alayhi salaatu salaam ne iqta'u anni lisaana waaw léegi nag <laughs> ci la waxoon wax joojale ne dem leen ngeen dagg làmmiñam mooy jox leen ko jox li léegi nag dem leen ngeen koy jox ba mu gërëm ñu daldi koy jox hatta radiya ba ni nga xam ne ci lay gërëme moom al Abbaas ibn Mirdaas ah <coughs> gis nga kon séddale maa tàmbali na est-ce que ñii rek la jox non gi mooy gis nga kon mu'allafatu qulubuhum yi jox na leen lu bari te jox na ñoo xam ne daanaka jamono jii tuubuñ exactement comme Safwan ah gis nga gaay alal gi leen jox gis nga gaa alal ji ñu leen jox alal ju bari lañ leen jox ndeysaan ndeysaan ah moo tax waa Quraysh moom lu baree baree bari la leen yonent bi alayhi salaam jox imaam Ibn Ishaq nag imaam ibn Ishaq daal dinay cité ay nit ñu bari ñoo xam ne yonent ma alayhi salaatu salaam jox na leen mais nag loolu noonu nag euh, euh, daanaka nekk fi nag di lim lépp day day xaw a metti waaw ah, <coughs> moo tax imaam ibn Ishaq imaam ibn Isaaq raxmatullaahi aley tudd nañu bari min bani Umayya jëlaat reprendre ñoom bani Umayya ibn Abdi Shams mooy ñoom Abu Sufyaan mu def ko noonu ci ñim jox wax ñim jox ci waa Ghatafaan ci waa banu Nasr ibn Muawiya muy Maalik ibn Awf bële wa ci waa banu Aamir ibn Rabi'a waa bani qays waa euh, ak waa banu bakr ibn manaat ibn kinaana waa banu sahm waa banu amir ñooñ ñépp si gën a leen waaye ñun nag dañuy doyloo ci lii dinañ gis nag bii di ñëw insha allah bu ñuy àggale yonent mi aleyhi salaatu salaam ñenn ñi nga xam ne du ñuy rek la jox jox na tamit ci muhaajiruuna yi waaw te loolu nañ gis ci saxiix yi tamit nañ gis lool ci jataay bii di ñëw këri jox na leen muhajiruna yi jox na mu'allafatu qulubuhum yi léegi nag ana wal ak est-ce mu jox ñi bàyyi ñii loolu day wane ne ah kon diw moo gën comme li al abbas jàpp que moom waman taxfid ma laa la yurfa'i koo wàcce te yow yonent bi alayhi salaatu wa salaam kenn du ko yëkkateeti alors que moom ndax daa jàppoon ne mbir mi mu ngi nekk ci joxe gu yonent bi alayhi salaatu wa salaam di joxe day wane ne kii moo ko gënal ñi ci des alors que c'est pas ça alors que c'est loin d'être ça te yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam dina ko leeral lool dinañ ko gis ci jotaay bii di ñëw ak séddaleem bii nii nii lay def ba mu jeex wala boog am na leneen lu ci mujj lu ci nan la demee après loolu lépp insha allah ak ak ak ak tarjama ñi ñu gisul woon muy sëy naa Seydina Muawiya soit soit comme que wax nañ kii bi mooy dañuy def ñoom seen tarjama dinañ fexe gàttal ko nag dinañ fexe gàttal ko Euh, foog naa Seydina Muawiya moom defuñu ko voilà moom moom leer na defuñu ko euh, moom defuñu ko ak kan euh, Hakim ibn Hizam def nañu ko ñoom Suhayl Huwaytib ibn Abd al-Uzza moom defuñu ko en tout cas daal dinañ gis ñi nga xam ne defuñu ko insha bii di ñëw ñu def bu ñu leen defee nag après ñu xool ci ñi nga xam ne ñoom est-ce que mbir mi day wan ne kon yonent ma lay saar saar ñii nii da leen a teg ci kaw wa ñi mu joxul mooy ñooñu moom matuñu lu teg mooy amuñu place bu rëy fa moom est-ce que loolu lay teg loolu lépp insha allah lañuy gis kon insha allahu taala ci jotaay bi di ñëw wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala